Euh, ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin gisoon nañu daanaka ñu ngi agsi woon ci jeexitalu xare bi euh, gis nañ ni mu tàmbale ak fi nga xam ne noonu la mujje ba kuffaaru Qurayshin yi daldi rey ci jullit ñu bare bare bari gaañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam damm bëñam toj xar kanamam ba deret di tuuru ba xalaqatal mighfar daldi casque bi soloon ñu toj ko bam fett dugg ci kaw lex bi moom aleyhi salaatu wassalaam mu doon faxas deret ji te doon wax naan kayfa kaw qawmun faalu bi nabiyihim haada ba suñu boroom wàcce laysa laka min al amri shay gisoon nañu ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum ña desoon ak moom doon ko défendre amsaal talxat ibn ubaydillah abu talxat al ansaari ñoom seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak ñooñu ci lansaar yi ya newoon radiyallahu anhum wa ardaahum gis nañ ci jataay bi ñu weesu ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñim desaloon fexe woon bi kuffaaru Quraysh ni nara yéegaat montagne bi tiim leen fekk ñu ngi sës ci montagne bi suñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne allahumma la yanbaghi lahum an ya'luna ne suñu boroom warul ci ñoom kuffaaru qurayshi ni warul ñëw féete kaw comme ni ñëwee ci riwaaya imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa ba seydina omar ibn alxataab radiallahu anhu ak ñim newoloon daldi songu songu leen ba jële leen fa ñu ne seydina talxa daal di def gannaawam échelle yonent bi aleyhi salatu wasalaam yéeg ci kaw ñoom ñu yéeg ci kaw léegi faaru quraychin yi nekk ci suuf ginnaaw bi xare bi jeexee gisoon nañ liñ mujj woon gis mooy jigéen ñi ku ci mel ni hind bint ba eh, ak jigéen ñi mu àndaloon ñu commencé di wër ci jullit ñi nekk ci suuf ñi ñu faat di dagg seen nopp yi di mutiler seen yaram yi di dagg seen bakkan yi ba ni nga xamante ne ni noonu lañ ci ute woon ci nopp yi ñu daggoon keroog ak bakkan yi ay takkaay yu ñuy def ci tànk ak loos ak li nga xam ne moom lañuy def ci nopp yooyu yépp mooy ñu def ko comme si ay takkaay yooyu gisoon nañu Hind ni mu kontaane woon gërëm ki nga xam ne mooy Wahshi mi nga xam ne nee na moo tax mu faj meram gu targum amoon bi nga xam ne ci lañu faat baayam di Utba waaye daldi woon faat ki nga xamante ne mooy frère am di al-Walid faat doomam Hanzala faat ki nga xam ne mooy bàyti xam di ba mu kontaan ci wax Wahshi gisoon nañu lim waxoon naan shafaytu nafsi wa qadaytu nadri shafayta waxshiyu galiila sadri fa shukru waxshiyin calaya umri xatta tarimma azumi fi qabri loolu lépp mu defoon ko ci sant ki nga xam ne mooy waxshi di yëgle nag ne di sant xasaan ak waxshi nag tout le temps nag fii li ko dese ci dund dafa nekk loo xamante ni lu war la ci moom léegi moom hind lu war la ala unuqihi ha ci loosam la gàllu moom muy sant ki nga xam ne mooy wax Wahshi mi nga xam ne moo ko rayal Seydina Hamza ba ni mu bëggoon li mu nidaroonu man koo def meram googu di wér kon nag sant ko mu ne alayya sama kaw la war obligation la fekk maa ngi dund man Wahshi man Hind hatta tarima azumi fi qabri gisoon nañu loolu insha allah ci jotaay bee weesu walillahi alhamdu wal kon nag mbir mi noonu la mujjee jullit ñi keroog kon looloo leen mujj dal muy loo xamante ne ginnaaw bi leen suñu boroom subhaanahu wa taala wanee ngañaay li ba ñu moyee ñenn ñenn ci ñoom mooy digalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saa sa mu nekk defet bu metti pour ñépp ndax ndaxam ndaxa buur yàlla de subhaanahu wa taala digoon na leen digoon na leen ne leen tey ci xare bii bu ngeen bu ngeen muñee Uhud ragal yàlla euh, xarek seeni noon te buur yàlla kese tax nuñ leen mën di dikkale suñu borom dina leen dimbali non seulement dina leen dimbali ci yéen dëgëral leen mais dina leen dimbali ay malaaka yu leen di jàppale comme ni leen di jàppale woon Uhud ne Badrin waaye nag malheureusement mooy ne condition yi suñu boroom teg mooy ne du yépp lañ remplir keroog moo tax ndimbalu malaaka yooyu ñëwuñ gisoon nañu ne ñaari malaaka képp ñoo fa newoon comme li Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wax te xadis bi na ci Sahih Imaamul Buxaari mu ne maa ngi gis ñaari góor ñoo xam ne ñu ngi sol lu weex keroog laa leen mës a gis keroog laa leen mujjee gis ñuy xeex-xeex bu metti di défendre yonent bi aleyhi salatu wassalaam yaani jibrila wa mikaila aleyhim assalatu wassalaam waaye kanta nombre de malaaka yim leen digoon borom bi subhaanahu wa taala keroog defu ko ndax lan condition yi moo matu ñi ngay remplir ngir buur yàlla daldi eh, lay defal lim la digoon ndax digu yàlla yi yu bari loolu la mooy ne da lay ne la boo defee lii de lii ngay am ku deful nag a wala nga manqué ci benn ci charte yi ci condition yi manoo taxaw di réclamer loolu te loolu noonu boo demee ci tafsiru imaam at-Tabari rahmatullaahi alayhi indi na fa riwaay yu bari yoo xamante ne nii ñun ñu nekk fi di ko tudd boo loolu day gën guddal yuy wane ne suñu boroom subhaanahu wa dafa digoon eh, ay xadiis yuy wane ne da leen a digoon ne leen dina leen dimbali ak ay malaaka te loolu moom la alquran wax ci suuratu ali imran muy aaya 124 jëm 125 bi suñu boroom naan iz taqulu lil mu'minin ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim di wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan ko fàttalekul id taqulu lil mu'minina keroog bi nga xamante ne nii ci ngay wax eh, ñi nga xamante ne nii ñoo jullit ñi alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salaasati alaafin min almalaaikati munzaliin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tuukum min fawrikum hada yumdidkum rabbukum bi xamsati alaafin min almalaaikati musawwimin ah, mu ne ndax aay bi waxoon nañ la ne ñenn ñi dañ ne ah, Uhud la lay wax ñeneen ñi ne Badar loolu boo fàttale ko waxoon nañu ko bi ñuy gis suuratu Ali Imran suuratu al anfaal bi doon wax ci ghazwatu badrin euh, suñu boroom ne iz taqulu yow yonent bi alayhi salaatu salaam fàttalekul mais ku mel ni ñoom imaam at-Tabari dañ ne côté bii nii lii nii rahmatullah alayhi Uhud lay wax te loolu wax la ju dëggal mu ne fàttalekul yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog euh, bi nga xam ne ci ngay wax jullit ñi naan alan yakfiyakum ndax doyu leen an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaafin min al malaikati munzalin fàttalekul keroog laata xare Uhud di commencé nga naan sa mala sa saxaaba yi radiyallahu anhu alan yakfikum ndax doyu leen an yumiddakum mu daldi leen jox dimbalee dëgëral leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin minal malaayikati munzalin ne leen dina leen wàcceel trois mille malaaka yoo xam ne dañuy wàcc pour dimbasi leen dimbali leen mu ne balaa aha kay mooy buur yàlla loolu mu leen dig dina ko def in tasbiru in tasbiru ah waaye nag à condition condition yaa ngo mooy in tasbiru bu dee ne da a muñ bu fekkee ngeen muñ de wa tattaqu ngeen te ragal yàlla ci xare bi ngeen jëm wa yatuukum min fawrikum haada yéeféer yi dikkal leen nu mu gën a gaawe ñëw jàmmarloog yéen songu si leen xam leen ne yum ditkum rabbukum seen boroom dina leen yokkal dimbalee leen bi xamsati alaafin waxuma trois mais kaa cinq mille cinq mille minal malaaykati musawwimin yoo xam ne ku leen gis ràññee leen wala yoo xam ne dañuy ànd dañuy euh, musawwimin mooy ñoo xam ne fu ku leen ni ñuy solo ak façon fas yi ñu yor ku leen gis xàmmee la ah léegi nag loolu la leen digoon mais comme sabre gi des na keroog ndax bi mbiri retourné woo mooy dañoo wane ginnaaw ñu bari ci ñoom walla bokk ñi néew ci ñoom ñeneen ñi daldi tas biñ ne faat na bi alayhi salaatu wassalaam waaye ragal yàlla gi nga xam ne doxal digalu yonent bi alayhi ci la mooy keroog am na lenn ci ñoom ñoo xam ne dañ koo dindi moo tax keroog suñu boroom Uhud daldi koy daal di wuy indi malaaka yi ah bul dak bul juum nag ndax boo demee ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi muy benn mise au point bu am solo benn mise au point bu am solo mooy ndax imaamal Buxaari rahmatullah alayhi dafa indi ci eh, kitaabul yi ci bunt bi wax ci ghazwatu Uhud dafa indi benn xadiis boo xam ne bu Seydina Abdullah ibn Abbas ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane Jibriil a ngi yor fasam mu ngi yor ay armam de guerre mais xadiis boobu noonu euh, comme l'imam al-Hafiz na xajar wa rahmatullah alayhi dane xadiis boobu textuellement ak sanad beeg yépp loolu njuumte la ci ñeen ñi waaye loolu du Uhud waaye Badar dane yawma Uhud mais loolu njuumte la euh, que ne du yawma Uhud mais yawma Badar te même xadiis bi textuellement loolu gisoon nañ ko bi nga xam ne ci la ñu woon ci ghazwatu badrin walillaahi alhamdu wal minna ah léegi nag waa léegi bi mbir mi demee noon kon xare bi jeex na kuffaaru qurayshi ni ñu ngi wane seenu mbégte jullit ñi ñu ngi ci kaw montagne bi ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di fàttaliku li nga xamante ne nii waay waay ndaxa waay waay waay début bi kii woon na de baaxoon na ci ñun de ak tamit di fàttale ko mbir yi di di di di di dundaat affaire bi nan lañu def waay bañ bañ ba affaire yi sut ba affaire yi tourné nii mal tourné nii ba ñu mujj ñu bari faatu ci ñun ba ñun ñu nekk nii nekk ñoo xamante ni ku nekk di daldi xool blessure yi nga am loolu moom la ah ñu riwaaya imaam Ahmad ibn Hanbal di nettali keroog bi nga xam ne ci la julli ñi ne ci kaw yéeféer yi kontaan ah ginnaaw bi nga xamante ni ci lañu rey ñu bari ci jullit ñi ah moom mu ne ci riwaay imaam ahmad boobu ibn hanbal xadiis bi jaar ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhum maa wa ardaahuma xadiis boobu gisoon nañ ko mooy xadiis bim naan buur yàlla maa nasara allahu fi mawtinin kama nasara yawma uhudin mooy boobu ne moom seydna abu ba abdullah ibn abbas këne buur yàlla masula dimbalee benn yoon yonent bi alayhi salaatu wasallam ak jullit ñi ci xare mu yombe noonu comme ni mu dimbalee keroog ghazwatu Uhud taalibe yi nag bon ñu ne fa ankarna zalika ñu ne ko ah na bi nag ah yow lii ngay wax nga xam ne ñun ñépp xam nañ ne kenn umpulewul ni ñu bari lañ faray te defet la nga ne buur yàlla di masula dimbali lu yombe noonu ko que bésu Uhud nee na bañ ko waxee mu ne leen bayni wa bayna man ankara daaka kitaabullah wala bayni bayna man ankara kitaabullah képp ku ma weddi man lii ma wax man Abdullah ibn Abbas képp ku weddi lii ma ne buur yàlla masula dimbalee dimbal gu gu gu jéggi dayo keroog ku keroog Badar dimbalu Uhud gi moo ginoon moo ginoon a waaye yaay remettre en cause wax jooju mu ne képp ko weddi sama digganteeg moom li muy àtte mooy téereb yàlla bi après ci la leen waxee comme niñ ko gise woon premier xare bi wala sa wala qad sadaqakumullahu wa'da id tahussunahum bi idni te alxassu comme li imaam ibn abbas wax mooy alqatlu mu ne buur yàlla dëggaloon na leen lim leen digoon bi leen bi ngeen di rey kuffaaru Quraysh ni ci ndigalam ci dogalam waaye nag ba xatta ida fashiltum ba ni ngeen échec yoo jox ndax wute bi ngeen wa asaytum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun mu ne loolu la ci xadiis boobu nag pour àggale ñu ñun fii ñu yem mu ne keroog moom seydna abdullah ibnu abbaas mu ne euh, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba yim àndaloon yéeg ci kaw montagne bi mu ne fa makase saa ñu daal di toog tuuti yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu yéegee ci montagne bi xaar tuuti nekk fa tuuti mu ne fa ida abu sufyaan yasiixu fi asfalil jabal ci la abu sufyaan ibn xarbin daal di ñëw ci suufu montagne bi yasiixu muy yuuxu ca kaw ca suufu montagne bi ne onlu hubal onlu hubal marratain naan onlu mooy naan vive màggal leen yëkkati leen ba ci kaw nee leen vive hubal tey xam ngeen ne hubal du seen moroom de onlu vive onlu ca gaaw yëkkati leen hubal màggal leen hubal suñu yàlla googu wax ko ñaari yoon ba pare mu teg ci ne ay nabnu abi kabsha hé yéen ñi ci kaw montagne bi yéen jullit ñooñu ci kaw yéen laay wax ràññeewul karak fa nekk mais daal gis na leen ci kaw mais comme que sori nañ loo xam ne mooy manu la taxaw xool xam ne kii mooy diw mu ne leen oolu hubal yuuxu ba ci kaw ngir ñu dégg ko ma ne vive hubal nee leen yëkkati leen màggal leen hubal ay nam na abi kabsha ne eh yéen laay laaj yéen ci kaw ana ana doomi abi kabsha ibra abi kabsha ñoom yonent ci alayhi salaatu salaam lañ ci jublu woon <laughs> yéefaru Quraysh di <laughs> léeg-léeg buñ bëggul a jaar ci turu yonent bi alayhi salaatu dañ naan ko ibn abi kabsha ibn abi kabsha nag mooy abi kabsha boobu ah, am na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, dañoo wute ah, ci moo doon kan ndax abi kabsha mi ñuy naan ana doomi abi kabsha yonent bi alayhi salaatu salaam lañ naan doomi abi kabsha am nañu ne benn waay la woon bu bokkoon ci waa Xuzaa tribu boobu di waa Xuzaa dafa wuute woon bim gisee waa Quraysh di jaamu seen xërëm yi moom dafa wuuteeg ñoom ak gaa yi doon jaamu biddiw yéeg ak ñiy jaamu ash biddiw boobu mooy ñoo ñépp mu wuuteeg ñoom Abu Kabsha boobu léegi nag bi Yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee wuuteeg ñoom tamit ci jaamu xërëm yi ñuy jaamu xërëm bañ xërëm yi deful ak comme ñoom ni ñuy def léegi nag ñoom ñu niroolu kook waa yooyu ne ah kii kay doomu kooku la rek comme Abu Kabsha mi fi masuñu maam yi xamoon mu leen doon wuteeg ñoom naan seen xërëm yi baaxul waaye kii doomam la rek Ibn Abi Kabsha ah, am na nag ñu ne noonoo moom Abi Kabsha bi ah, maam la woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam côté yaayam Ah, am na tamit bon yeneen wax yoo xam ne am na ci ci kan moo doon abu kabsha boobu dinañ ci indi yeneen ay détails insha allah bu ñu agsee ci biir siira bi dinañ ko gën a gis léegi abu sufyan ne eh ñi ci kaw ay nab na kabsha ne hey yéen laay wax ana ibn abi kabsha ana ibn abi kabsha laa soxla wax leen ma anamu après mu répété ko nee na bi waxee loolu wax ko ne ay ibn abi quhaafa ne eh ana ibn abi quhaafa comme que nee na ayna ibn abi kabsha moo yonent ma le saa saam na ci jub kenn tontoo ko mu ne ay ibn abi quhaafa ana doomi abi quhaafa bi muy seyna abu bakr radiyallahu anhu kenn tontuwul mu yuuxu ay nabnul xataabi ana doomu alxataab bi seydna Umar eh, ci riwaaye bii nii bii nii ñuy gis na eh, ne fa qaala Umar seydna Abdullah ibn Abbaas ne seydna Umar ne yonent bi alay saar saar ne ko alaa ujibu ne ko ndax duma ko tontu est duma ko tontu yeneen mi aleyi saatu salaam ne ko ah kay mais gis dinañ gis ne ci riwaay yi nga xam ne nag ñoo gën a nekk ci saxix yi boobu yeneen mi aleyi saatu salaam da wax bu ko tontu dañuy indi bu nekk ñu wax tamit riwaay bi wax mais sur waaye nag nañ xam ne li gën li gën a euh, wér mooy ne dane euh, euh, woon bu leen ko tontu léegi kon ci riwaayu seydna abdullah ibn abbas bi inda inda ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi mu ne seydna omar bi eh, abu sufyan di wax loolu mu ne yonent bi alayhi salaatu waa kii est ko tontu nee na yonent bi alayhi salaatu ne ko bala ne ko ah kay mu ne léegi nag xaala falamma xaala onlu hubal léegi Abu Sufyaan dafa wax onlu hubal wax ko ñaari yoon ay nab na abi kabsha ay nab na abi quxaafa ay nab nul xataabi xoolal niñ rangale moo tax imaam ibnul qayyim raxmatullah alayhi ci zaadul ma'ad mu ne même yéeféer ci seen bopp xamoon nañu ne l'islam bi lii la xamoon nañ ne ñi nga xam ne ñooy les personnages de li yi nga xam ne manuñoo incontournable ci l'islam mooy ñii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam seydna abu bakar ak seydna umar ibn al-Khattab moom xam nañu moo tax mu ne walam yasal illa an haa'ulaa'i thalaatha li ilmihi wa ilmi qawmihi anna qawaama al islaami bihim mu ne li tax mu laaj ñii moom Abu Sufyan laajul keneen ayna ibn abi kabsha dina ñëw ci riwaaye saxiixay ni dane ayna Muhammad ana ana Muhammad laa wax boobu moom dafa jaar ci turum mooy ne yooyu yëpp nag mën na nekk mooy dafa wax yooyu waxaat yooyu ndax li gën a dëgër yonent bi sallallahu alayhi dañoo bi mu leen di woo dane bu leen ko tontu kon mu nekk fa di wax rek imaam Ibn al kon ci Zaadul Ma'aad mu ne rahmatullah alayhi gis nga li tax mu tudd ñetti ñii yonent bi alayhi salaatu salaam Seyna Abu Bakar Seyna Omar yem foofu mooy ndax xam gu mu xam ak xam gu waa Quraysh xam ne taxawaayu l'islam mooy li l'islam bu ñuy wax l'islam ñoom ñoo tax moo tax ñoom ñooñu la tudd xam na ne ñooñu ñoom gis nga bés buñ leen amoon tey jii buñ leen rayoon tey jii mooy kaawu nañ l'islam mais nag. Euh, xasira wa xaaba wallah perte na te kuttus na liñ bëggoon amut léegi kon ci riwaay bu ñëwee ci riwaay imaam Abdullah ibn Abbas nee na Seydina Omar ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais kii duñu ko tontu yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaw léegi nag Abu Sufyaan répété waat olu hëwal waxaat ca kaw Seydina Omar ne ko allahu ala wa ajal ne ko toppal fële nga naan olu hëbal buur yàlla moo gën a kawe te moo gën a màgg hubal ngay wax Abu Sufyaan dégg ko mu ne ko mu xam ne nag ah ki Omar la mu ne ko yabna al-Xattaab qad an'amat aynuha fa'aadi anha fa'aadi anha aw fa'aali anha mu ne ko eh voilà yow Ibn al-Xattaab nga yow Ibn al wax kon yow ndeke yaa ngi ci biir nit ñi foofu eh à partir d'aujourd'hui laa wax gis nga xam nga ne Hubal moom lim ñu digoon que ne ñooy gañe am nañu ko an amat aynuha te euh, seral na bëtam moom Hubal fa aadi anha kon nag gis nga à partir d'aujourd'hui mayatuma la ngay ngay yow amatoo droit di noonook Hubal di ko wax lu la neex way hubal mi nga xamante ne nii sawaay li mu ñu diwoon def na ko kon nag maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay wax këni nga bàyyi di tuddati hubal ci lu ñaaw ndax lim ñu wax dëgg la voilà kon nag yow ibnul xataab loolu laa lay wax léegi seydna Umar ibnul xataab ah, noppi wax lool mu ne waat fa ayna ibnu abi kabsha ayna ibnu abi quhafa répété ana doomi abi kabsha ji ana abu quhafa doomi abu quhafa di seydna abu bakr seydna omar ne hada rasulullah wa hada abu bakr wa hada wa ana za omar ne ko hé yow mi ci suuf sufyan yow dangay laaj anam ibn abi kabshak ibn abi quhafa man duma wax sax li nga wax ndax waxi teg ñàkki teggin ngeen ci jublu c'est péjoratif ibn abi kabshak ah, hada rasulullah na nga ne yonent ci baan saab saa ngi sama wet ci kaw montagne wa hada abu bakr ibn abi quhafa mi ngay laaj mu ngi nii sama wet abu bakar a ngi wa ana za omar man omar maa ngi di wax ak yow ah, abu sufyan ne ko nag mooy yii yépp dañuy yuuxu di wax ci kaw sinon kenn du dégg fa qaala abu sufyaan ne yawmun bi yawmi badr al ayyaamu duwal wa inna al harba sijaal ne tontu seydna omar ak ñi ci kaw ne ko nag yëgal ne bésub tay bii ñu leen def nii fii ci Uhud moom lañ leen faye bésu badar al ayyaamu duwal yëg leen ne nag bés yi nii la day tourner ku jàpp ne day neex tout le temps jàppoon ngeen ne bi ngeen gañee Badar day continuer waaye waaye ay yaamu duwal day tourner de tey roue bi na en notre faveur ñu ñu ci yéen ñu bari gañe leen wa an wa innal harba sijaal te nag na ngeen xam ne ah, xare nii la rek mooy yawmun lana wa yawmun alayna bés boo xam ne suñu kaw lay këpp beneen bés bi ñu ñu am ñu gañe rek kon alxarbu sijaal fa qaala Omar Seydina Omar ne laa sawa ne ko waxoo dëgg de xam nga ne moos ndax waxoo dëgg ko ne ñoo yem ndax qatlaanaa fil janna wa qatlaakum fin naar ñi ñu rey ci ñun àjjana lañ jëm te yéen ñi dee ci yéen direct sans safar lañ jëm vers l'enfer direct sans sans contournement Abu Sufyan ne ko innakum la tazumuna dhalik laqad naa idan wa xasirna ne ko loolu yéen a ko wax rek waay waay lool yéen yéen lu ngeen foog la rek seeni foog la kene ku dee ci ñun safara la jëm ku dee ci yéen àjjana loolu lu ngeen foog la innakum yéen dëgg-dëgg la tazumuna dhalika yéen a foog loolu kese bu dee ne di li nga wax noonu lay deme kene ku dee ci ñun safara la jëm ku dee ci yéen àjjana waaye laqad xibnaa idan wa xasirnaa waay waay kon de torox nañu kutus nañu perte nañu après Abu Sufyaan teg ci kon loolu mooy euh, riwaaya boobu ah ci riwaaya imaam Ibn Isaaq bi mooy jokkalante kàddu bi imaam Ibn Isaaq bu dee moom dane summa inna Aba Sufyaan ibn Harbin ibn Harbin hiina araada al-insiraafa ashrafa ala al-jabal thumma saraxa bi a'laa sawtihi fa qaalat an'amat fi'aal wa inna al-harba sijaal yawmun bi yawmi Badr a'lu Hubal ay azhar diin azhir diinak ah ci riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi dana keroog bi nga xamante ne nii ci la Abu Sufyaan biñ paree xare bi ñu rey ñu bari ci jullit ñi ñi mujjee des ci jullit ñi nekk ci kaw montagne bi ah kii da ne bi nga xam ne nag pare nañ ba waa Quraysh war a ñibbi Abu Sufyaan bim naree ñibbi Quraysh mu daal yéeg ci benn ndax foofu dafa bari ay xeer ñëw ba jege yéeg ci benn xeer foofu ci montagne yi foofu thumma saraxa bi ala sawti yée yuuxu ba ci kaw ne an'amat fi'al mooy ne ay hubal hubal de nangul nañu te nee nañu am ndax am na ci bon imaam ibn al-Asir rahmatullah dafa tudd ne keroog bi nga xam ne ci la waa Quraysh doon dem Uhud Abu Sufyan dafa dem ci seen wiiwu moo yooyu ñu doon def Euh, dafa dem mooy ay ay genre pilo face lay doon dañuy takk ay ay ay këyit wala yu mel noonu ñu bind wii ak non ñu jaxase leen bu ñuy arab yi dañ ko doon def bu ñu waay mu waaj dem benn tukki ñu ñu jaxase leen léegi ci benn bu dee wii na am moo ci nekk mooy ne kon naa dem dina baax bu nee laa nag mooy bu ma demee du baax léegi nag Abu Sufyan ñu ne keroog bi muy bi muy jóge Uhud bi muy jóge Makka di dem Uhud dafa dugal yooyu léegi na am génn mooy waaw man ngeen a dem loolu moo tax mu naan an amat hubal mooy ne nee na nañu na am keroog bañ ñëwee ci kanamu hubal def lool yëngal génne na am a génn kon nag an amat fi'al wa inna al harba sijal waaye xam ngeen ne guerre noonu la tey ci ñu contre ñun tey ñu gañe yéegi leen ne nag yawmun bi yawmi Badr bés bii moom lañ leen fay bésu Badr kon nag olu hubal vive hubal yëkkati leen màggal leen hubal hubal yow ci sa bopp waneel sa diine yëkkatil te xam ne yow yaa yaa yaa yaa fi ne ah. ci riwaaye imaam ibn Isaaq boobu mu ne ginnaaw bi mu waxee lu mel ni liñ wax sànk ci riwaaye imaam Ahmad bi nekk ci Euh, bu imaam abdullah ibn abbas bi bu bii nii dane bi mu ko waxee naan ko waaye yone Seydina Omar laaj ma lay saar saam ndax duñ leen to duñ ko tontu mu ne waaw nee na euh, Abu Sufyaan dane ko fa lamma ajaaba Omaru Aba Sufyaana bi Seydina Omar di tontu Abu Sufyaan fa qaala lahu Abu Sufyaan halumma ilayya ya Omar ne ko hee yow Omar moom di tontu ñëwal ci man fekk si ma fii ma gis kaay woo naa la ñëwal fa qaala rasulullah sallallahu alayhi li Omar ittihi fanzur ma sha'na ne Seydina Omar demal nga fekk ko demal nga wuyu ko nga xool lan lay def lan la bëgg moom mu ne fa jaahu Seydina Omar dikkal ko fa qaala lahu Abu Sufyaan Abu Sufyaan ne ko bon Omar yow man dama lay laaj ay laaj walla xare bi xoolal <laughs> euh, mooy ne bon instant bi xare bi jeex na léegi nag ndax waa Quraysh ñoom satis am nañ satisfaction léegi nag Abu Sufyan bi muy wax loolu jàpp na yonent bi alayhi salaatu génn na àddina yooyu bon mu leer ne ko kon nag affaire yi ay onlu hubal ak yooyu mu woo Seyna Omar ne ko dikkal yonent bi alayhi salaatu ne Seyna Omar demal nga wuyu ko ba xool lan lay def mu ne ko unshiduka allahu yaa Umar euh, aqatalnaa Muhammadan ne ko Umar dama lay dagaan di la ñaan te yàlla tax te yàlla kese kese tax est-ce que tey ñun Quraysh rey nañ Muhammad Seydina Muhammad ndax rey nañ ko fa qaala Umar salla euh, euh, Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko allahumma la ne ko reyu ngeen ko ah? wa innahu la yasma'u kalaamaka al'aan ne ko te yow Abu Sufyaan yëgal ne gis nga lii ngay wax ak man ak liñ fi nekk bopp ba léegi daan oxlu hubal moom mi nga foog ne rey ngeen ko reyu ngeen ko te mu ngi dégg sa kàddu gii ngay wax mu ngi koy dégg Abu Sufyaan ne ko anta asdaqu indi min ibn Qami'a wa abar li qawli ibn Qami'a lahum inni qad qataltu Muhammadan <laughs> ñoom non seulement kuffaaru Quraysh yi xamoon nañ ne yonent bi alei satu salaam la saadiq dëgg la lu mu wax dëgg la mais àndandoowam ni xam nañ ne saxaaba yi laa tajidu man huwa asdaquhum laa tajidu man huwa asdaquhum doo trouver ku leen gën dëggu moo moo moo gëmul li ñu gëm mu ngi xeex na leen ba sax décapité nañ ñu bari ci suuf mais mu ne Seydina Omar yow kaay fii mu ñëw mu ne ko mais est ce que rey nañ Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mu ne ko nag non non mu te mu ngi dégg li nga ne ko yow yaa gën a dëggu fi man que Ibn Qami'a al mi nga xam ne te yow yaa gina a yow sa wax moo ëpp poids ci man que waxu Ibn Qami'a ndax la ndax moo leen ñëwoon ne leen qataltu Muhammad rey naa Seydina Muhammad te jamono jooju. rayul yonent bi alayhi salaatu salaam waaye kan la rayoon Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr mu jàpp ne yonent bi salaam la faat daw ci kuffaaru Quraysh ñi naan leen qataltu Muhammadan loolu nag yéefér yi dañu jàppoon ne bien sûr rey nañ yonent bi alayhi salaatu salaam moo la Abu Sufyaan ne ko kaay aqatalnaa aqatalnaa Muhammadan ne ko ndax rey nañ Seydina Muhammad mu ne ko déedéet mu ngi dégg li ngay wax mu ne ko yow de Omar yaa gën a dëggu ci ci fi manta sa wax mu ëpp poids fi man ko ibn Qami'a Allah kon ah loolu mooy riwaaye imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alayhi ah riwaaye imaam kële bi nu mu tudd Ahmad bi imaam euh, Cheikh Ahmad Shakir nee na sanadam bu saxiix la na ko noonu al-Hakim soloo na ko lépp mu jaar Seydina Abdullah bu ñëwee nag ci riwaay imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa an abihi koy solo foofu euh, al-Bara ibn Azib duñu nettali keroog Abu Sufyaan ni mu wax mu ne keroog mu ne keroog ba euh, Uhud mu ne fa usiba sab'una qatilan keroog jullit ñi soixante-dix personnes lañ lañ ci rey am na ci beneen riwaay boo xam ne imaam al-Bara ba léegi mooy soixante-dix person la ñu rey sab'una qatilan comme li ñu rey Uhud li ñu rey Badar ci yéeféer lu toll noonu lañu rey ciy jullit tey Uhud mu ne wa ashrafa abu sufiana kon riwaaya imam albara ibn azib na ci saxix imaamul boxaari rahmatullah aley mu ne abu sufian ginnaaw loolu bi xare bi jeexee mu ne wa ashrafa abu sufiana fa qaal abu sufian yéeg ci benn xeer fa qaala mu ne afil qawmi muhammadun mu ne ndax yéen ñi ci kaw montagne bi yéen laay wax est-ce que bokk na ci yéen Muhammad a ngeen seen biir seen alayhi wa sallam fa qaala yonent mi alayhi ne leen laa tujiibu bu ko kenn wuyu lii nag mooy li gën a dëgër même bu dee na riwaaye bële wér mais bii mooy li gën a dëgër wala rek nga boole leen soit nga boole leen mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam début bi da leen ne bu leen ko tontu mu nekk fa di wax après nag bi mu commencé wax mu tontu leen mu ne kon al afil qawmi muhammadun est par que parmi yéen ñi ci kaw montagne bi yéen est-ce que muhammad mu ngi ci seen biir seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam yeneen mi alayhi salaatu wassalaam ne leen laa tujibu bu ko kenn tontu bàyyi leen ko foofu fa qaala mu teg afil qawmi ibn abi quhaafa kon ko tontuwu ngeen ci bu njëkk bi est-ce ñi ci kaw montagne bi na Abi Quhaafa mu ngi ci seen biir fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen laa tujiibuhu bu ko kenn tontu bàyyi leen ko foofu rek kenn tontuwul mu ne afil qawmi Ibn al eh yéen ñi ci kaw montagne bi yéen laay waxal est ci seen biir Ibn al-Xattaab foofu muy Seydina Umar léegi bon bi kenn tontuwul mu ne inna haa'ulaa'i qutilu falaw kaanu ahyaa'an la ajaabu mu ne nag bi waxee tudd cité ana yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mu ngi seen biir tontuwul ana ibnu abi quhaafa tontuwul ana ibnu nul xattaabi tontuwul mu ne moo kon nag inna haa'ulaa'i qutilu kon nag yëg ne comme que newuñ ci seen biir yëg leen ne ñooñu rey nañ leen tey kon falaw kaanu ahya'an la ajaabu ndax bu doon ni ñu ngi dund dinañu tontu sama laaj yi ma leen di woo mu ne falam yamlik Umar sayyidina al-Baraane falam yamlik Umaru nafsahu fa qaala kadhabta ya aduwallah abqa Allahu alayka ma yughzinuk wala ma yughzik mu ne ko hee kanabta kàcc nga waxoo dëgg yow noonu yàlla bi li nga ne ama haulaay qad qutil kon de gaa yooyu le fait que tontuwuñ loolu mooy wane ne ils sont tous morts loolu lay wone mu ne leen mu ne Seydina Omar nag ne ko kadabta ya aduwallah ne ko wax nga lu amul yow noonu bi yàlla bi wallaay na la leer ne dese na la dese na la dese na la dese na la dese na la lu lay loo xam ne lu lay gàcceel ndax ñii ñii nga tudd foog ne génn nañu àddina <laughs> ñoom ñépp ngi dund nag yow de am nga mooy ne dese nga na la leer ne dese nga problème ndax fekk ñii wa ngi dund moom mooy Quraysh am nañ problème ah kadabta ya adu wallah waxoolu am yow noonu yàlla bi nga doon yow Abu Sufyan ah léegi kii ne bi mu waxee lool Abu Abu Sufyan ne olu Hubal ne ko comme ko wax nga yow Omar léegi nag màggalal Hubal ma dégg olu Hubal fa qaala nabi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ajiibuhu ne tontu leen tontu leen ko fa qaalu ñu ne ko ñu ne ko maa naqulu ana lan lañ koy tontu lan la ñuy tontu Abu Sufyaan comme que nga nañ ko tontu yonent mi alayhi salaatu salaam quulu allahu a'la wa ajal ñee leen buur yàlla moo gën a màgg te mooy ki nga xam ne mooy ki gën a màgg te mooy ki gën a kawe qaala abu sufiyaan abu sufiyaan teg ci ne leen waay eh déglu leen ma laa wax ngeen naan ma ay allahu ala wa ajal eh déglu leen lana al uzza wala uzza lakum ne leen nag ñun ñoo moom al uzza yoo moom al uzza wala uzza lakum yéen ah non seulement ñoom al Uzza yéen Uzza amu ngeen wala Uzza lakum ngeen naan ma ay euh, euh, euh, waxoo dëgg lana al Uzza wala Uzza lakum fa qaala ne tontu ñoom moom mu ngi mu moom hubal moom lay naan dañ koo xëccoog kenn da koo xëccoog ñoom seen xërëm yooyu naka la ko nit di xëccoo ak ñoom sax mu naan lanal Uzza wala Uzza lakum yeneen ci ne ko fa qaalu maa naqulu lan lañ ko wax mu ne qaalu quulu allahu mawlaana wa la mawla lakum ne leen nee leen ko yàlla mooy suñu kilifa te yéen amu ngeen kilifa yàlla moo méngoo suñuy mbir te yéen yéen ci seen bopp amu ngeen kilifa amu ngeen kilifa Abu Sufyan tekki yawmun bi yawmi Badr wal harbu sijaal ne yëg leen ne bés bii moom lañ leen faye bésu Badar wal harbu sijaal te na ngeen yëg ne nag xare nii la démb yéen a gañe woon tey ñu na alxarbu sijaal alxarbu sijaal alxarbu sijaal voilà <laughs> euh, loolu la Abu Sufyaan daal wax moo tax xadiis bi nag imaam al uh, ahmad daal dina koy solo ba léegi imaam al bara bi yii waxoon nañu ko mooy ndax xadiis bi yiñ ci mooy dafa gudd am na partie yuñ ci jëloon ci bu dee ci uh, riwaay imaam uh, ibn imaam ahmad ibn hanbal bi rahmatullah alayhi dane foofu seyna al bara dane bimu ne xam nga gis nañ moom la wax ci sax imaam al buxaari fa asaabu minna sab'ina rajulan ñu rey ci ñun keroog soixante-dix personnes mu ne te yonent bi alayhi salaatu wassalaam rayoon nañ keroog Badar ci mushrikuuna yi soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix léegi nag Abu Sufyaan eh, eh, ñëw taxaw foofu naan leen afil qawmi Muhammad afil qawmi Muhammad afil qawmi Muhammad bii dane da ko wax ñetti yoon mu ne fa nahaahum rasulullah an yujibu yonent bi alayhi salaatu tere leen ñu tontu afil qawmi ibn abi quhaafa abil afil qawmi ibn abi quhaafa abil afil qawmi ibn abi quhaafa wax ko ñetti yoon yonentu Yàlla sa sa wax leen la même chose mu commence afil qawmi ibn al-Xattaab ibn al-Xattaab afil qawmi ibn al-Xattaab mu ne yonentu Yàlla sa sa ne bu leen ko euh, tontu mu ne ñoom ñépp ray nañ leen euh, moo tax ci riwaaya bi au lieu mu ne ko dese na la maa yuxzik mu ne waqat baqiya laka maa yasuuk luy lu lay metti di la di la di di la causer tort des na sa kanam yow Abu Sufyan ndax ñi nga wax inna alladhina adadta la ahya'un kulluhum ñoom ñépp daal dinañu ñi nga fi tudd ñépp daal dinañuy dund léegi nag buñ continuer ginnaaw bi ñu gisee riwaaya yooyu am na yeneen bu ñëwaatee ci riwaaya euh, yi nga xam ne ñooy wax ci te ñu gis leen bu dee ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi mu continue mu ne Abu Sufyaan bi mu waxee lool ba Seydina Omar tontu ko lool mu ne ko yow de yaa gën dëggu ci man ka ibn Qami'a bi ma ne rey na yonent bi alayhi salaatu wa salaam après mu ne wax ci kaw innahu qad kaana fi qatlaakum musul muslun wallahi ma raditu wa ma saxit wa ma nahaytu wa ma amart am na ci beneen musla mu ne nag é eh, yéen ñi ci kaw montagne bi yéen jullit ñi yëg leen ah, dese ngi am na ci suuf moo ci suufu bu ngeen wàccee ci montagne bi tey bay dem di jëli seeni blessé yooyu di leen xooli di ngeen fa trouver ñi nga xamant ñoo xamante ni daal nañ leen daggaate décapité leen loolu di ngeen ko fa gis ci suuf mu ne nag wallahi maa raditu maa ngi wàcc ci yàlla ne gërëmuma woon bëgguma woon mbir yi deme noonu gërëmuma woon mbir yi demee noonu mooy man bu ma amoon li ma gënal Abu Sufyaan ah décapitation yooyu du ci am rey giñ leen rey gañe leen rek dinañu doy ah waaye nag bu ngeen wàccee de di ngeen gis ni am na ñoo xam ne foofu la ca suuf daldi dinañ leen décapité mu ne wallahi ma radit maa ngi wàcc yàlla këne ah du gërëm nag loolu du lu ma gërëm waaye wamaa saxittu meruma ci tamit wamaa nahitu nahaytu terew ma ko bañ koy def wamaa amartu waaye digaloo diglewu ko moom daal daa bëgg wax mbiri gërëmuma woon mu am waaye it biñ ko defee dagg yiñ dagg seen noppee seen bakkan yi meruma ci waaye it terew ko bañ koy def te tamit waaye diglewuma ko <laughs> euh, loolu la Abu Sufyan wax ci riwaay imaam Ibn Isaaq ah ci riwaay imaam Abdullah ibn Abbas bi ne ci musnadu imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi ci sanad bu wér boobu ñu la wax te imaam al-Haakimi daal di koy solo mu ne. ah dane xam nga foofu la ne woon yéen yéen wax lool innakum la taz'umuna dhalik laqad xibna idan wa xasirna bi ko Seydina Omar ne ko yemuñu ndax qatlana fil janna wa qatlaakum fin naar ñu rey ci ñun àjjana la jëm lañ jëm alors que yéen ñi dee ci yéen safara lañ jëm Abu Sufyaan ne leen yéen wax loolu rek te loolu ngeen di wax bu dee dëgg la dëgg dëgg kon kuttus nañu te perte mu ne summa qaala abu sufyan abu sufyan ne ama innakum sawfa tajiduuna fi qatlaakum masalan wala walam yakun dhalika an ra'yi saraatina mu ne nag ama innakum déglu leen yéen ci kaw montagne bi këne saw fa xelséef ngeen ji trouver na fi qatlaakum masla di ngeen trouver bu ngeen wàccee ci montagne bi ba bay ramasser seeni mort di ngeen fa fekk nag ay décapitation ay yaramu seen gaay yu ñu dagg ak seen nopp yeeg seen bakkan yi mu ne nag loolu walam yakun zalika ya rais saratina loolu nag nekkul ne idée la du idée bu jóge ci suñu kilifa yi ñun Quraysh du ñun ñoo joxe ndigal muy xalaat bu ñu am ne nañ def lool jógewul ci ñun gis nañ ne moom jabaram moo ko def jabaram <laughs> muy hind moo ko def hind moom kilifa la woon ci biir kilifa yi même bu dee ne bon lool mooy wane <laughs> gis nga hind moom te leer la leen waxoon voilà léegi mu ne bi mu waxee lool Abu Sufyan mu ne summa adrakathu hamiyatul jahiliya fa qaal amaa innahu in kaana zalika lam nakrah mu ne après bi mu waxee loolu meruk mooy yi daal di koy dugg mu ne amaa innahu waaye ma eh, lool sax même bu dee loolu am la am na lam nakrahu ñun bañuñu loolu waaye yow bu dee sax rey nañ leen waaye yow décapité nañ leen loolu sax ñun ñun bon après mais ñun sax bañuñu lool même bu dee jógew nee war na sànq jógewul ci xalaatu ñi nga xam ne ñooy suñu sang yi kantaa ci riwaaye imaam al Buxaari bi bu seydna al Bara ibn Aazib bi dane bim lee ne yawmun bi yawmi badrin wal harbu sijaal ne leen bés bii di Uhud tey moo remplacé bésu badar bi wal harbu sijaal xare nag nii la rek tey nga remporter ko suba ñu daal di lay defe ñu gañe la mu ne wa tajidoona muslatan lam amur biha walam tasu nii waaye bu ngeen wàccee tey ci seen montagne bi di ngeen trouver ay décapitation ci suuf ci ñu ñu rey diglewu ma ko waaye nag walaa ma walla man Abu Sufyaan maa leen wax loolu yéen kanta riwaay albara bi nekk ci imaam ibn imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi aley <laughs> mu daldi ne innakum satajiduuna fil qawmi muthla lam amur biha wa lam tasuni thumma akhadha yartajis ulu hubal ulu hubal ulu hubal ulu hubal abu sufyaan di naar gi gaay lii moom mooy bon tey moom je fais la fête voilà <laughs> mooy ne mer gi ñu amoon yépp wàcce nañ ko keroog ba taxaw nag di gërëyee gërëyee mu ne yéen de yéen ñi ci kaw montagne bu ngeen wàccee di ngeen trouver mus la ñoo xam ne décapité nañ leen ci seen mbokk yi lam amur bi haa walam tasu ni du ko digle waaye tamit mettiwuma de ba pare mu ne mu commencé nag di di def ay genre mel ni kuy sadd di rime nag di rime wax onlu hubal onlu hubal onlu hubal hey eh, vive hubal yëkkati màggal leen hubal màggal leen hubal ma ne man Abu Sufyan màggal leen hubal la kon loolu mooy li jëm ci après xeex bi loolu kon la waa Quraysh def kuffaaru Quraysh ni bëgg ñu kontaan Abu Sufyaan ci riwaa imaam Ibn Isaaq bi mu daal di ciy teg ne wa lamman sarafa Abu Sufyaan wa man ma'a après nag mu wàcc fi mu xeer bi mu yéegoon ngir wax ñi ci kaw montagne bi léegi kon leer na ko ne yeneen ci maa lay saab saab reyuñu ko Seyna Abu Bakar ñu ko Seyna Omar rayuñu ko waaye daal nee na leen malgré tout yow Omar surtout yow à partir d'aujourd'hui mayatuma la ngay wax wëbal lu ko naqari parce que nag tay ñu dig leen def na ko voilà kon nag li leen dese yéen mooy oxandu wëbal na ngeen yëkkati que ça soit la dernière fois ngeen di tuddati suñu mayatuma leen ngeen di tudd suñu yàlla yu neexul sinon ñu def leen niñ leen def tey. bi mu paree nag ci wax yooyu après mu wàcc mu ne wala man sarafa abu sufyaana wa maahu bi mu wàccee a ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoom la àndal mu ne moom abu sufyaan mooy waa ku faaru Quraysh ni mu pare nag ànd ak ñoom ñépp ñuy ñuy dem ñibbi naadaa mu daal di yuuxu une dernière fois ne julli ñi ñi ci kaw montagne inna maw'idakum badrun inna maw'idakum badrun lil aamil qaabil ne leen nag jox nañ leen rendez-vous pour beneen xare boo xamante ne nii dinañ ñëwaat saccager waat éliminer waat leen exterminer leen cette fois-ci te nag rendez xeex boobu mooy Badar gis nga baral gi ngeen ñu gañe woon daaw ñun fa lañ leen jox rendez-vous déwén ci même heure période bi ñu leen gañee tey Uhud même période boobu waxtu woowu na leen fekk Badar xaar leen ñu fa ñu ñëw massacrer leen <laughs> inna maw'idakum badrun lil aamil qaabil bon bi waxee lool fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li rajulin min al ansaar yonent bi alayhi salaatu salaam ne eh, eh, eh, wax benn waay ci waa lansaar yi wax benn waay ci waa lansaar yi ne ko ci saxaabaa mi radiyallahu anhu qul na'am huwa baynana wa baynakum maw'id ne ko tontu ko tontu ko nee ko loolu rendez la suñu diggante yéen jàpp nañu ko ndax foogoon na ne bu waxee lool ah après bon gars yi dañuy bañ ndax woon tey li leen dal fii moom dinañ ko ragal a wax riwaay bu imaam ni Isaaq kon solo na ko ci loo xam ne amul isnaad imaam ibn Hishaam indi na ko ci kii bi as-siiratu nabawiyya imaam al-Waaqidi indi na ko waxoon ne gaay bu ñu waxee loolu gaay yuñ topp yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen baax na ne waa ji wax leen ne loolu baynana wa baynakum maw'id rendez-vous la boo xam ne on prit acte on a pris acte rendez-vous boobu dinañu ko doxal mu ne moom naa ibn Isaaq thumma ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Taalib fa qaala uxruj fi aasaari alqawm fanzur maadha yasna'uun wa maa yuriiduun fa in kaanuu qad jannabu alxayla wamtatawu alibl fa innahum yuriiduuna Makka wa in rakibu alxayla wa saaqu alibla fa innahum yuriiduuna almadiina walladi nafsi bi yadi la in araaduha la asiranna ilayhim fiiha thumma la unaajizannahum yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne mu ne ginnaaw bi Abu Sufyaan waxee lool ba joxe rendez bi yonent bi aleyhi salaatu wa ne baax na nangu nañu bi ñuy dem sëy Seydina mu daal di yónni Seydina Ali ne ko toppal toppal seen ginnaaw nga xool nan la ñuy def est-ce que boo gisee ñu daal di yéeg seen gëléem yi fas yi kantaa fas yi ñu téye leen mooy di leen wommataale en même temps ñoom ñu ngi ci gëléem yi di wommat fas yi bu dee loolu lañ def fa innahum yuriduna Makka nga xam ne bu boobaa Makka lañu jëm waaye bu dee ne wa in rakibul xayla wa saaqul ibil fa innahum yuriduna al madina bu dee ne nag dañ leen a gis ñu yeeg seen fas yi di wommat seen gëléem yi loolu mooy loolu day wane ni Medina lañ jëm ndax Makka distance yu sor yooyu gëléem lañ ko doon defe mais bu dee yu gàtt yi ak bëgg gën a gaaw ki fas la ñuy yor mu ne kon bu dee ne seen fas yi lañ war di wommat seen gëléem yi mooy ni Medina lañ jëm maa ngi wàcc ki nga xam ne man yonent bi alayhi salaatu sama bakkan mu ngi si loxoom bu dee ne Medina lañ bëgg a dem dinaa leen topp fekk leen foofu xareet ñoom ci biir Seydina Ali radiyallahu anhu nee na fa xarajtu fi athaarihim anzuru madha yasna'un ma ànd ak ma ma nekk seen ginnaaw di xool fan lañ jëm na gis ne jannabul xayla wamtatawul ibil wa wajjahu ila makka ñu ngi yéeg nag ci seen gëléem yi di wommat seen fas yi ma xam ne kon màkk lañ jëm ba pare ñu jël direction Makka waaw ah kon loolu xadiis boobu kon imaam ibn Isxaaq gis nañ da koo solo bi duni sanadin imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam imaam al-Waaqidi indi na ko ah, waaye ah, am na ci yenn riwaaye yi moom mooy tudduñu kan lañ yónni Euh, loolu imaam al-Waaqidi moo ko wax waaye riwaayu yooyu noonu daldi wulu wér euh, kon loolu insha allah loolu kon lañuy gis tey moom lañ gis kon xare bi jeex na waa kuffaaru Qurayshin Abu Sufyaan ñëw na di naar narge nit ñi tamit doon vérifier est-ce que à vrai dire yonent bi alayhi salaatu wa génn àddina waaye gis na ne